baada audu billahi min alsheytaan alrajim id qaala yuusufu li abiihi yaa abati inni ra'aytu axada cashara kawkaban walshamsa walqamar walshamsa walqamara ra'aytuhum lii saajidiin kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab ñeenteel bi mu ne muy dugg nag ci nettali bi nga xamante ne nii mooy ahsanul qasas mooy li nga xam ne mooy nettali bi nga xam ne moo gën a rafet mooy li nga xamante ne nii moo dàq ci alquran même bu deen alquran lépp neex lépp nekk ahsan ndax mooy ahsanal xadiis waxoon nañ la ci lu gàtt ci li taxoon moo moo ñi nga xam ne dañ ko doon bañ ko al imaam al abul hasan al ashari sëriñu ashaira yi naka noonu al imaam al ba abu rahmatullahi alayhi da ko doon bañ ndax loolu ñoom dañoo jàpp ne kon loolu dañoo bëgg a wax ne ci waxu ba kala kàdduy boroom bi am na lu ci gën leneen waaye loolu noonu incha allah mooy ne mbir mi du loolu mooy jubluwuñ ci loolu la ñi naan ñi ko ñi ne mën naa ne te sukkandikoo comme ci xadiis yi ñu la waxoon ci ayatul kursi ak leneen dañoo newul nag ci jataay yoo xam ne ngir guddal looloo tax walillahi alhamdu wal minna waxoon nañ li ci gën a dëgër tabaaraka wa di dugg ci nettali bi mu ne id fàttalekul yow rasulullah sallallahu alayhi wasallama qaala ba nga xam ne ci la wax yuusufu muy sayyidunaa yuusuf alayhi salaatu wassalaam li abiihi waxoon baayam muu mooy baayam baayam mooy sayyidunaa yaqub comme li ñu ko waxe woon ci jataay bi ñu génn mu di doomu sayyidinaa isxaaq isxaaq moomale di doomu seyyidina ibrahim alayhimu salaatu wassalaam mu ne ko fàttalakul kon bi keroog seydinaa yuusuf waxe baay ja ne ko yaa abati ee sama baay booyi inni man yuusufa mii kat ra'aytu dama gis <clears throat> ci gént ahada ashara kawkaba mooy fukk ak benn ay ay ay mooy ay liñ naan liñ naan ay ay wala yooyu noonu mooy kawkaba man daal dama cee gis li nga xamante ne nii fukk ak benn laa ci gis de wa shamsa ma gis li nga xamante ne jant bi wal qamara ak li nga xam ne mooy weer wi ra'aytuhum ñoom ñi ñépp ma gis leen nag lii saajidiin ci biir gént gi ñoom ñépp daal ñu ngi incliné wu di ma sujootal mooy di sujoot ci jëm sama direction léegi nag daal léegi nag lii la gis ci gént mooy gént la léegi nag mu nettali ko baay gi léegi nag xaala mu ko ko waxee bàyyi ñi ne ko muy seydina Yaqub alayhi salaatu wassalaam di Israil moom mooy seydina Israil mooy seydina Yaqub alayhi salaatu wassalaam mu ne ko yaa bunayya ee eh sama doom ee eh sama ndoom laa taqsus ru'yaaka ala ixwatik ngal lawaay bul nettali mukk mukk mukk gis nga sa nettali bii sa gént gii nga gént ba wax ma ko ba eggee ma ko bu ko nettali mukk sa mbokk yi de mooy sa frère yi sa mag yi bu leen ko wax mukk ndax boo ko defee dafa yakiidu laka kayda dinañu la waajal ñu la pexeel am pexe ndax mooy da mooy jalousie mën na leen a dugg mooy ñu am genre fiiraange daal mooy ndax dinañ xam ne ah comme que gis nañu te ñi mu gis mooy ñooñu ñoom xam nañ ne ñoom ci seen bopp fukk ak benn lañ léegi nag kon moom mii ñu gis ba pare jant beeg weer bi di ko sujootal loolu seytaane mën naa jaar mooy di leen jéem a jax-jaxal ko comme que moom seytaane du bàyyi kenn même bu dee ne sax ay bu dee ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam la seytaane mi xam ne manulu ko dara waaye dina jéem quand même ba muy julli mu ñëw yorub jum jiim de tiim ko comme ñu ko waxe woon di ko jéem a yàqal julleem kon yaakaar nga ne moo seytaane moom dina fi bàyyi keneen lu dul ne dina jéem ngir yàqal la kon nag sa yàq yi dugg la ka mun nag boo leen ko nettalee mooy jalousie mën na leen a dugg ak fiiraange ci mbir moomu la gis ne daal kon yow daal lii day wane ne yaa leen gënta loolu nag mën naa am yu jur ci seen biir tax ñu daal di lay prépareel daal di lay tëralal ay plan yoo xamante ne ngir alak la wala daal sànk la inna shaytaana gis nga ki ko doon def mu ngi nii moom lañ la wax ne shaytaane ngoog mu ne ko moom seydinaa yaqub alayhi inna shaytaana yëgal ne shaytaane bu mag bi muy iblisul lain lil insaani ñeel na nit ñeel moom de nekk na ngir nit ki ngir doomu aadama bi alayhi aduwun noon mu biinun bu leera leera leer la <coughs> léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim est-ce que mbokk yi mbokk seydinaa yuusuf yi alayhimu salaatu wasa alayhi salaatu wassalaam est-ce que ay yonent la wala duñu yonent loolu nag dañ cee wute li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ne siisi ñoom nekk nañ ay yonent après waaye nag ku mel ne al imaam al xaafiz ibn kathir imaaduddiin ci li nga xam ne mooy as-siira mooy bi nga xam ne mooy mooy mooy mooy al bidaaya wan nihaaya voilà ndax parti yi mu ci def bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di nettali mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam dundam loolu lañ dagg di ko def siiratu nabawiyya de toute façon loolu loolu mais mu ngi bokk ci téere bu mag bi di al bidaaya wan foofu moom mu ngi fay wax ne moom jàppul ne ñii ay yonent lañ moom al-Hafiz ibn Kathir rahmatullahi alayhi même bu dee ne ëpp dañ ne sii ay yonent lañ quand même mooy ne lii nii lu leen traversé la woon loo xam ne mooy dalee na daloon waaye nag loolu teewul woon ñoom ñu nekk ay yonent après wallahu ta'ala a'lam <coughs> suñu boroom tabaraka wa taala li wax ci laayaat juróom benneel bi mu ne wa kadhalika naka noonee yajtabiika kon Seydina kan mooy wax li nga xamante ne mooy Seydina Yaqub mooy wax doom ji ba léegi muy Seydina Yuusuf alayhim asalaatu wassalaam te bii ndaw la woon de mooy bii gone la woon tout tànk la woon nekkul woon mag nekkul woon bi muy gént lii nii loolu noonu la woon mooy nekk bul woon majeur de lool moo tax léegi nag mu ne ko nag ginnaaw bi mu ko waxee bu ko wax sa frère yi bu ko wax sa mbokk yi de ndax damay ragal ñoom boo ko defee ñu tëralal la ay plan ndax shaytaane kat daa nekk ngir doomu aadama bi noon bu leer mu ne wa kadhalika naka noonee léegi te bii ka lii la borom bi wan nag mooy daa nekk loo xamante ne nii lu borom bi wane na gën a yegg te ka mooy ci la lay bijjee daal di lay tànn yëkkati la ko sa boroom tabaaraka wa laa ci seen biir. wa yuallimuka boo raba ba pare sa boroom xamal la min ta'wilil ahadith daal di lal xamal li nga xamante ne nii nan ngay interpréter li nga xamante ne nii mooy gént ndax moom moom gént moom de toute façon fii ci biir saar bi ci lay suñu borom di wan ñi nga xam ne ñoo war a fi ñoom ñoo mën a firi gént ku àggul foofu moom merci quoi waaw yaa salaam mooy bul sonn ciy mbiram day tatone kuy jabbatu la kon nag suñu borom ne kon nag muy nettali ba léegi mu ne na ko noonu kon la boroom bi di la wa yajtabi yajtabika rabbuka la sa boroom di bijjee wa ko mu xamal la min ta'wilil ahadith yi ci ni nga xamante ne noon ngay interpréter di gëndalee li nga xamante ne nii mooy mooy mooy nettali nga xam ne mooy am ci gént wa yutimmu ni'matahu alayk mu daldi <clears throat> matal li nga xamante ne nii mooy xéewalam yërmandeem gu mag gi aleyka ci sa kaw yow alayhi salaatu wassalaam wa ali yaqub waaye it defal ko ñi nga xamante ne ni ñooy kër sa doomu mooy ali yaqub mooy lan doomam yi muy doomu seydina yaqub yi <coughs> alayhim salaatu wassalaam kamaa ni nga xamante ne nii atammaha la ko mottali woon matal ko ba mat sëkk mottali ala abawayka defoon xéewal yooyu nga xam ne moom la leen defaloon mooy lan nubuwa gi walla defal leen li nga xamante ne ñu nekk ay yoon ay yonent yoo xamante ne nii nit ñoo xamante ne nii ñoom borom bi tan tabaraka wa laa moo leen tànn ci biir nit ñi mu ne loolu dala koo defal yow waaye it defal ko ki nga xamante ne ñooy doo ñooy waa kër Seydina Yaqub lool moo tax sax ñenn ñi ñeneen ñi ne waaw moo tax ñii ay yonent lañu ndax xéewal googu mu defal Seydina Yaqub dëgg la moo leen gën a kawe moo gën a kawe ñeneen ñi waaye ñeneen ñi yonent la ndax yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam dañoo gënante suñu borom moo ko wax moo leen gënale rusulu comme ni mu koy waxee ci suuratul baqara yonente yaa ngoog alayhim salaatu wassalaam faddalnaa ñun dañoo gënale ba'dahum ala ba'd lenn li ci kaw ñeneen ñi ñu ne waaw Seydina Yuusuf dëgg la ñii ñëpp moo leen gën waaye nag ñoom ay yonent lañ mujju doon nag te moom lay wax nii naan comme mu daal di lay bijji daal di mag wi <clears throat> dafa xamal la min ta'wilil ahadith nga man di firi gént waaye mu mottali li nga xam ne xéewalum bu mag bi nga xam ne def la yonent alayhi salatu wassalaam wa ala ali yaqub ak doom yow def ko tamit ci kaw waa kër seydinaa yaqub mii di wax alayhi salatu wassalaam kama comme ni nga xamante ne nii atam na xaala ko matale woon mottali woon ko ala abawayka ci sa kaw ñaari maam ya ndax maam dañ koy woowe baay min qablu lu ko jiitu woon mel ni ñu ne ko moo ñaar ñooy ñooy ñan mu ne ibrahima sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalaam wa isxaaq ak mi nga xam ne moo jur baayam muy yaqub ibn isxaaq ibn ibrahim alayhim rabbaka dëgg-dëgg li nga xamante ne mooy sa borom da yow seydinaa yanqu yow yuusuf alimun aji xamaa koon la de lépp lu mu def def xéewal ci xeet gii waa kër seydinaa yanqub nii di sëtu seydinaa ibrahim yii loolu moo tax ñu leen di woowe banu israil ñii ñooy doomu israil yi douze lañu moom la ñuy wax les douze tribus d'Israël les asbab ñii ñooy seeni maam ay yonent lañu woon moo tax it yahuud yi moom de toute façon loo leen mën a wax moo tax nit moom jàpp na yaa gën rek teg ko ci say maam bu dee lool kese yahuud yi la gën de ndax de toute façon ñun ñuy wax moom euh, yombul yow nga sije say maam yoo xam ne yonent lañ waaw kantaa yahuud yi moom yahuud boo gis muy taxawaalu ci mbedd mi wala Israël wala feneen de toute façon bu dee ci côté maam kese yi ngeen teg ne nit day gën parce fii la bokk kon moom moo la gën moom loolu moom bu yoboo nga si ña ko léegi te xam ko te xam ne loolu waxi caaxaan la mooy kenn du gën parce que fii laa bokk comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax